ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ li nga xamante ne mooy nettali ghazwat ak xare bi nga xam ne moo xew ca suba ga di Hamraa'ul Asad walillahi alhamdu wal minna léegi nag foofu noonu xanaa yokk ci lenn rek di nga xam ne fala fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam tooge ñetti fan gisul waa Quraysh bi muy dellu nag ci la jàppe ay prisonniers ci waa Quraysh ñoo xam ne ci waa Quraysh lañ àndaloon waaye xaw ma ñu doon xullee ba côté boobu mu fekk leen foofale yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis leen nag daal di gaa yi jàpp leen muy Muawiya ibn al-Mughira ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ak ki nga xamante ne nii mooy Abu Azza yaa ngi fàttaliku Abu Azza al yi gi nga xam ne mooy sha'ir boobu mag boobale nga xam ne moom la Safwan ibnu Umayya daal di woon gis keroog di ñuy mobiliser ne ko nag dimbali ñu ak sa làmmeñ mu ne ah déet man kat duma ko man ndax kat Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam daf ma dimbali woon daf ma kii woon quoi daf maa baaloon li nga xam ne bésub Uhud bésub Badar man ci bul fàtte ne damaa bokkoon te ña nga xam dañ leen a jàppoon prisonnier nag mu jéggal ma daal li may libéré te joxew ma dara te waxoon na ma ne mooy charte ba ma tegaloon mooy bu ma dimbalee di kenn koo xamante ne nii daf koy xeex léegi nag kon nag man mii nag di Abu Azza kon nag man duma ko man quoi yow ki nga xamante ne nii yow yaay Safwan ibn Umayya man Amr ibn Abdillah al-Jumahi Abu Azza gisoon nañ mu yëy noppam bam nem daal di commencer di wër ci waa Tiham ak gaa yoo di leen woo ngir di xërtal nit ñi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñëwoon na ci xare bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag bi mu nekkoon nuus jàppaat ko mu naan ah yaa Muhammad waay waay mayeti ma dimbaleeti ma xéewalati ma ci man mu ne ko mukk yow <laughs> yow kenn doo toog ci ci doo dem Quraysh di di di lex di di di raay sa kaw lex yi naan walla xadaatu Muhammadan marratayn naan naan war man de trahir naa Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñaari yoon lool duma la ko may après ci la digale ki nga xamante ne mooy Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu taala anhu wa ardah mu daal di dóor doqam noonee la ñu ko faati moom ki nga xamante ne nii am na nag yeneen riwaaya boo xam ne imaam Nisham moom bu dee moom dane Aasim ibn Thabit radiyallahu moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax mu dóor doq Abu Azza ñu noonu la ñu ko faatee keroog la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne innal mu'mina laa yuldagu min juhrin marratayn ne gis nga way ngëm yàlla yi mooy daal jiit du ko fàtt ñaar du ko fett ñaar yoon ci benn kàmb wala jaan du ko matt ñaar yoon ci benn kàmb koy kero defoon nga ma lii ma mbay la nga dem nekkate yoo nga dem di ërtal nit ñi contre man ba ñëw ci xare ma jàppaat la noonu la ko faatee alayhi salaatu wassalaam léegi nag kon daal noonu la léegi nag ñu war a ñëw ci li nga xamante ne nii mooy nag ci laaya yi kon suñu boroom tabaaraka wa laa di wax ci li nga xam ne mooy ubbi kon li nga xam ne mooy suñu xaaj bii nga xam ne moom la ñu waxoon ne mooy ñaareelu xaaj bi ñuy def ci suuratu ali imran ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam suñu boroom di wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne wa id gadawta fàttalekul keroog yow bi nga xam ne ci nga xëy min ahlika ca sa ñoñ génn sa kër génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te keroog de tubawwi'ul mu'miniin yaa ngay wàcce di utal di wàcce wàcce ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi maqa'ida lil qital mooy ay bërëb yoo xam ne seen position ak ni nga xam ne noon lañuy ñuy campé woo ngir waajal xare bi nga xamante ne nii moom lañu war a am ak côté waa waa Quraysh mooy ba mu taxawee di wax lan jox li nga xam ne mooy drapeau bi jox ko Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayri radiyallahu ta'ala anhu wa arda jël juróom fukki góor muy cinquante góor ne tegu leen ci kaw montagne bii muy Uhud ngeen féete ñu ginnaaw te nag jàkkaar jàmmaarloog waa Quraysh te yow am Abdallah ibn Jubayr wax ak ñoom lam leen waxoon te ñu gisoon ko loolu nag mu doon def noonu di leen utal ay bërëb yu ñu taxaw war fa nekk ngir war a xare moom na leen borom di tabaaraka wa taala di fàttali nii di ko fàttali mu ne wallaahu te boroom bi tabaaraka wa sa sami'un mooy aji déggaakoon ji déggoon na lépp loo xam ne moom nga doon wax sa sa sahaaba ya keroog xam nga l'empereur ba mu leen ko waxee ne leen ilzamu makaanakum ibrahu makaanakum la tabrahu ak yooyu yëpp mu leen waxoon des leen sax leen bu ngeen gisee sax ñu ñuy rey picc yi di ñu lekk bu leen ñëw di ñu dimbali bu ngeen gisee ñu gañ a Quraysh bay jël seen màng yi bu leen ñëw di dajale màng comme ñun yéen des leen seen bras di ñu waxee ne mi pare ci la ne allahumma inni ushhiduka ala dhalik alayhim man de maa ngi lay seereloo ken lii daa digal tey suñu boroom tabaraka wa taala ne wallahu te bi sami'un na ji déggaakoon la lépp loo xam ne doxoon na sa digganteeg ñoom keroog de alimun mooy ki nga xamante ne nii mooy ki xam dëgg-dëgg li nga xamante ne nii mooy xew léegi nag bi nga xamante ne nii noon la suñu boroom ne is fàttaleku leen ba ba ba léegi hammat ci la bëggeloo waral taa'ifataani ñaari mbooloo ci yéen minkum ci yéen jullit ñi an tafshalaa ñu yoon ba daal di dëpp def ni naafiq yi ànd ak Abdallah ibn Ubay moom lay fàttali fii keroog bi nga xam ne ci la génn bi ñu agsi ci bërëb boobu al imaam ibn Ishaaq ne woon ash-Shawt bi ñu agsee foofale ci la ki nga xam ne mooy al-munaafiqul xabiis di Abdallah ibn Ubay ibn Salul bi nga xam ne ci lañu àgg foofale ci la ne waay yow man daal yonente bi alayhi salaatu wassalaam daal asaani muhammadun wa ataa wa ataa sibyan ne man daal seydina muhammad waxu ko sax moom muhammad quoi wal iyaadu billah alayhi salaatu wassalaam daal daf ma moy daal di topp ñi nga xamante ne nii ñooy xale yii man daal dara fii maa ngi dëpp ko waaw ba pare ba muy dëpp gis nañ mbooloomam àndaloon trois cents la yóbbu keroog nag bi muy dem ba Abdallah ibn Amr ibn Haram di waalidu Seydina Jaabir di waajuru góoru Seydina Jaabir mu siiw mi radiyallahu anhu ma dab ko wax leen lañ waxoon te gisoon ko loolu la suñu boroom nag di fàttali nii ndax keroog waa banu Haarisa ak waa banu Salima ndax ay saxaaba yu baax yu bokkoon ñaari ay waa Aws ak waa Xasraj ñenn ñi ci waa Xasraj lañ bokkoon ñeneen ñi ci waa Aws tuutee des ñu daal di ànd ak ñi nga xamante ne nii ñooy yéeféer yu mag yoo yële dinaa fépp yu mag yi keroog bi nga xam ne ci la ñuy ne dañuy désister daal di jóge ci terrain bataille bi ndax fii daal waaye yow sawaay fii xare du fi am quoi gis nañ la nga xamante ne nii loolu la ñu waxoon ni ngi Abdallah ibn Amr na Haram naan ko ñun bu ñu xamoon ne xare dinañu fi am dina fi am duñ leen bàyyi fii livrer leen bàyyi leen ak noon yi waaye non dañoo xam ne fii xare du fi am alaama naqtulu anfusana fii quoi nan la ñuy faate suñu bopp fii nii foo xam ne dara amu fii yii ay font la quoi léegi nag ci la demee woon moom Abdallah ibn Ubay wal iyaadu billah trois cent nit léegi jullit ñi mujj de sept cent léegi nag ña naroon a dem ci ñoom ci waa banu Haarisa ak waa banu Salima ñoom la suñu boroom naan il fàttale ko leen hammat tuutee des rek mu daal di yóbbaale keroog bi muy dem hammat jëli nam na woon bëggoon lool taayifataani ñaari mbooloo minkum ci yéen jullit ñi te wax nañ la ñoo ñay ñan an tafsala ñu yoon jox ba daal di ànd daal di ragal dugg leen ak tamit topp ànd ak Abdallah ibn Ubay léegi nag wallaahu waaye li tax defuñu ko ñoom toppuñ ko wallaahu daa fekk ne borom bi waliyuhuma moo méngoo seeni mbir te moo leen di fegal li nga xamante ne nii mooy namm-namm naafiq bu bon beeg li mu def yóbbu un tiers u armée bi armée bu ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba suñu borom moo daal di bu fegal ñaari kuréel yii naroon a ànd ak moom ba àndu ñoom ndax ñooñu kat dañoo bokk ci saxaaba yu baax yi wa ala llahi te ci borom bi kese falyatawakkal nay wàkkeerluwaal nay na wàkkeerluwaayal moom mu'minuuna ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi mu ne wala qad fàttaleku leen leen wala qad te dëgg-dëgg nasarakumullahu bi badr suñu borom tabaaraka wa taala daal dina woon leen dimbali lu njëkk Uhud bi am bi badrin keroog ghazwatu badrin comme ni ñu ko gise woon ca lan anfaal wa antum te fekk boobu ba ma ne ba leen seen borom di dimbali azilla da ngeen a nekkoon ñoo xam ne ñu tuuti ngeen woon bariwu ngeen woon non seulement da ngeen a woon ci wàllu nombre bariwu ngeen woon da ngeen a tuuti woon bari wu ngeen woon ay arme par rapport bu ñu leen comparé ak waa Quraysh ña ngeen doon jàmmarloo ñoom abu lë abu jëlin ak ña mu àndaloon suñu borom ne jiitu woon na ma dimbali leen foofale maantum te yéen avil la da ngeen a néewoon ci ndombre ci ay ndombre waaye da ngeen ci wàllu waaw doole fattaqullaha kon nag ragal leen seen borom tabaraka wa taala ba bu leen digalee ay mbir yonentam bi digal leen ay mbir alayhi wa wasalaam ngeen doxe ko ba mu jeex salaatu wasalaam waxoon dañuy génn keroog di dem Uhud nee na leen yéenay gañe ci àjjuma jooj in sabartum bu ngeen déggee di topp walla bu ngeen muñee walakumun nasr di ngeen am dimbal tey dégg tey topp li ma leen di digal waaye nag malheureusement ak ndogalu bi yàlla bu jiitu wal iyaadu billah